fi lbaabi althaalisi wathalaathiin ba'da al-mi'atayn wa 'an ibni abbaasin radiyallahu 'anhumaa annahu qaala kaanat 'ukkaazun wa majinnatu wa dhul majaazi aswaaqan fi ljaahiliyya fata'assamuu an yattajiruu fi lmawaasimi fanasalat laysa alaykum junahun an tabtaghuu fadlan min rabbikum fi mawaasimil hajj rawaahul buxaari rahimahullahu ta'aala qaala al imaamul haafidu an-nawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci garab gi ñu nekk ci toolu bi ñu sell ñu ngi kitaabu wujubil kitaabul hajj benn buntu bi nga xam ne mooy baabu wujubil hajj wa fadli insha allahu taala ñu war ko jeexal tey nekk ci xadis bu mujj bi ginnaaw biñ gisee ci suñ jotaay bi ñu génn bi nga xam ne moo doon xadis 1283 mu ne woon wa an anas radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam hajja ala rahlin wa kaanat zaamilatan walillahi alhamdu wal minna am na benn xadis bu imaam Ibn Maaja boo xam ne imaam al-Haafiz mu ngi naan bi sanadin da'iif Yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ci occasion mel noonu daan borom bi yàlla na ko def xajjan boo xamante ne bu amul riyaa wala suma waaw bu amul déggtal ak gistal ak déggtal ne waaye ci euh, li nga xamante ne ni mooy càllale bi euh, dafa am problème walillahi la wal minna tey ñu war a jàll nag ci li nga xam ne mooy suñu xadiis bi nga xam ne euh, mooy bu mujj bi mu ne waan ibn Abbaas mille deux cent quatre-vingt-quatre ci kitaabul hajji baabu wujubil hajji wa fadli mu ne waan ibn Abbaas mu ngi jële ci doomu abbas yi radiyallahu anhuma annahu qaal ni abdallah mu ne nee na kaanat nekkoon na ukaazu muy ukaaz ah ukaaz dinañ ci ñëw après insha allah mu ne ukaaz de daa ne woon ah wa Majinna ak Majinna ay foire lañ woon foo xam ne nit ñi dañu faraa daje di yaxantu ca jaahiliya ca jamono yi nga xam ne laata lislaam di ñëw ab lislaam ñi continuer nañ ko waaw waaye stade yi boo demate arrêté na bu yàgg dinañ ñëw ci loolu kañ la arrêté foire yu mag yooyee amoon foofu lépp ca jaziratul arab en tout cas fi jege al kaabata makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima mu ne kon wa majinna wa zul majaz ak zul majaz du mijanna de majinna ukaz wa zul wa majinna ak wa zul majaz zul zul majaz waaw yooyee te du ukaz tamit ukaz waaw comme l'imam al-Hafiz wax mu ne wa ukaaz bi dammil muhmala wa taxfiifil kaaf wa fi aaxirihi zaa waaw <laughs> mooy ukaaz waaw day nekk u ngay wax kaaf bi du amul shadda ukaaz déedéet ukaaz wala fi naan ko okaas marché okaas ah <laughs> mu ne kaanat ukaazu wa majinna wa zul majaaz ak bërëb bi nga xam ne lañ doon wax zul majaz aswaqan ay foire lañu woon ay marché lañu woon koo xam ne lañ fa mu yaxantu waaw fil jaahiliya laata l'islam bi feeñ foofee yonent way saasaam bi feeñ fa nazalat bon fata astamu léegi fata astamu an yattajiru fil mawaasim léegi nag jullit ñi bi nga xam ne ci la l'islam ñëw wañ jëm dañ doon moytu te waa jaahiliya doon lañ ko doon defee mooy bu ñu commencé bon ñu commencé avant mais bu dee ci jamono yi nga xam ne nag dugg nañ nag ci aj gi ñu jàppoon ne loolu fa ta'assamu mooy ñu ba ñu koy bàyyi du ñu jë du ñu yaxantooti ngir bañ a tàbbi ci bàkkaar moom naan am ta'assamu an yattajiru waaw ñu jàppe ne yée bàkkaar la bu dee ne dañoo jaayante fil mawaasim ci bërëb yi nga xamante ne jamono ji nga xam ne nag ci lañu nag dugg nag ci aj gi nag waaw fa nazalat suñu boroom nag wàcce eh, ne loolu noon arab yi doon doxe ba am lenn ci jullit ñi di ko moytu jaru ko waaw wàcce lay sa laysa alaykum junahun amu ngeen benn ngaañ amu ngeen benn problème an tabtahu ngeen sàkku fadlan ndëréel min rabbikum mooy la tukkee ci seen borom mooy commerce bi ngay am sa yaxantu bi ngay am sa subsistance ni nga koy amee sa liggéey sa yooyu yépp dara dul fadlan min rabbik waaw jaam boo xamoon xam ne loolu mooy dëgg du dara lu sa ngëneel la ngëneel la oo xam ne tukkee sa borom du dangaa alhamdulilah gën a dàq mën a jàng gaay parce que yow dangaa jàng ba ne ar moo tax nàngam ak ki nàngam loolu lépp du ci dara loolu lépp ay wasaa'il kese lañ waaye kiy def dëgg dëgg dëgg mooy borom bi ñaata nit nga gis ñoo xam ne ñoo la gën a jàng gën laa yëy seeni këy te yow poste bi ngay occupé yow ñoom occupé wuñu ko waaw te ci même domaine bi lañ jàng yow nga koy occupé ñoom occupé wuñ ko te ñoo la pôle diplôme kon nag mbir mi waaye it kay commerce la nga fay am yaxantu ba ngay def walla ordinateur yi ngay jaay wala oto ngay jaay wala baykat beeg lépp loo xam ne moo ngeen di dund nekk lu dul fadlan min rabbikum waaw léegi nag fii nag commerce bi lay wax mooy yaxantu bi ne amul benn problème ngeen sàkku ngëneel boo xam ne ci seen boroom lay tukkee. léegi mu ne fii mawaasimil xajj ci euh, bërëb yi nga xam mooy jamono yi nga xamante ne période yi nga xam ne ñooy aji yooyu benn problème newu ci commerce fekkwul nag voilà euh, boo jaayee day wane na yow sa ji la baaxatul nan ngay ñëwee voilà ngir aj ba pare di commerçale bi jënd ak jaay yooyu moom da ngay waaru quoi borom dina loolu lépp amul dooy waaru <laughs> daraa ci newul <laughs> waaw mu ne rawaahu solo na ko al-Bukhari al imaamu al-Bukhari aaya bi suuratul Baqara 198 bon imaam indiwul lépp ah hmm? sinon aaya bi gënoon na gudd na laysa alaykum junaahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idaa afadtum min arafaatin fadkuru allaha inda al-mash'ari al-haraam wadhkuruuhu kamaa hadaakum wa in kuntum min qablihi lamina ad-daalliin thumma afiiduu min haythu afaada an-naasu wastaghfiru llaah inna allaha ghafuurun rahiim li waxtu wàllu aji aaya yooyu hmm? tàmbaloon boppu euh, page boobu alxajju ashurun maalumaat voilà kon fii la ko euh, borom bi tudde ci suuratul baqara léegi kon léegi dana rawaahul Buxaari yu léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ko solo ñu ne déedéet xadiis bi moom ak benn bokk taalibin kese ko bokk solo mu al Abu Daawuda ñoom ñaar kese waaw ñoom ñaar amul ku leen ci fekk si bu Abu Dawud ñetti bërëb la ko indi waaw kitaabul manasik baabu tijaara fil hajj kitaabul manasik baabu ah andi na ko ci eh, eh, baabul karij voilà baabul karij andi na ko foofee moom al andi eh, na ko foofee léegi kanta al imaamu ki nga xam ne mooy al imaam euh, al Buxaari moom ci ñeenti bërëb la ko indi waaw fi mu ko njëkk indi mooy euh, kitaabul hajji baabu tijaara ayyaamul mawsim wal bay' fi aswaaqil jaahiliya voilà <laughs> waaw wala yaxantu jamono yi nga xam ne mooy jamonoy aji ah, wal bay' ak yaxantu fi aswaaqil jaahiliya ak ci suuq muy les suuq bi jaahiliya mooy marché euh, yi nga xam ne laata lislaam di ñëw ba fekkaat fekk fi gaa yi di continuer li ko def mooy yooyee te ne loolu jawaaz hmm? <laughs> waaw mu ngi noonu ndax mawsim buñ ko waxee mooy loo xam ne nit ñi dañ ciy daje dañ fay dajaloo bari waaw comme daal azur yi wax ne summiya bi dalik li annahu mu'lamun dañ koo xam nekk loo xamante ne lu ñu ràññee la yajtami'u ilayhi an-nas waaw nit ñi dañ fay dajale waaw ne ne ci asima la jóge muy mandarga wa hiya alaama kon nag mu ngi noonee kon foofu la ko njëkk indi léegi nag euh, euh, euh, bu dee nag kaddu yi nga xam ne boobu bokkul ak kaddu yi mu indi yi imaamu Nawawi indi fii bu dee kaddu yi nga xam ne moom la indi fii moom moom mu ngi indi ci kitaabu tafsir suuratul baqara baabu laysa alaykum junaahun an tabtaghu fadlan min rabbikum kon nañ xool boobu mu ne haddathani Muhammad mu ne nettali nañu imaamu al-Bukhari di Muhammad di Muhammad ibn Sallam ibn al-Faraj as-Sulami mawlahum Abu Abdillah al-Bukhari al-Bikandiyu ah, yàlla al-Fiikandiyu wala al-Bakandiyu rahimahullahu ta'ala am na nu ne Jumahi mawlahum ñee no <laughs> ah génn àddina la deux cent vingt-cinq rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarani ibn Uyaynata mu ne ki ma xabaare man dong Muhammad al-Bikandi mooy Ibn Uyayna di Sufyan Ibn Uyayna Ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawlahum Abu Muhammad al-Kufi waaye al-Makki génn àddina la 198 rahmatullahi alayhi wa an Amr mu jël ko ci Amr ibn Amr ibn Dinar al-Makki Abu Muhammad al-Asram al-Jumahi mawla Musa ibn Bazam ñi ne mawla Bani Jumah rahmatullahi alayhi al-Makki génn àddina la 126 rahmatullah alayhi an ibni abbas mu jël ko ci ibn abbas ne abdallah ibn abbas ibn abdil muttalib ibn hashim ibn abd manaf al-qurashi al-hashimi habrul umma eh, di al-bahru nekk ki nga xamante ne mooy wa tarjumanul qur'an génn àddina trois ans laata gàddaay bi eh, génn àddina la 68 ca Taif radiyallahu ta'ala anhuma qala kanat annahu qaal kanat ukaazu wa majinnatu wa zulmajazi aswaqan fi ljahiliya fataasamu an yattajiru fi lmawasimi fanazalat laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fii mawasimi lhajj moom imam ibn abbas noonu la ko doon jànge na ci doon yokk fii mawasimi lhajj ci aaya boobee loolu yëpp dinañ ci ñëw kon nii la ko lii mooy kàddu yi nga xam ne mooy yi mu indi fii voilà euh, kanta kitaabul hajj moom foofu baabu tijaara ayyaamul mawsim wal bay' fi aswaaqil jaahiliyya foofu na ne hadathana Usmaan ibn al-Haythami al-imaam al-Buxaari mu ne nettali nañu sunu sëriñ di Usmaan ibn al-Haytham di Usmaan ibn al-Haytham ibn Jahm ibn Iisaa ibn Hasaan ibn al-Munzir rahimahullah Abu Amr al-Basri al-mu'azzin noddukat la woon génn àddina deux cent vingt ñi ne deux cent dix-huit rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana ibnu Jurayj mu ne ki ñu xabaare mooy ibnu Jurayj di Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibnu Jurayj al-Umawi ah Abul Walid ñi ne Abu Xaalid Umawi mawlaahum al-Makki génn àdduna cent cinquante comme al imaamu Abu Hanifa rahmatullahi ala al-jamii' an Amr ibn Dinar annahu qaala qaala ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa kaana dhul majaazi wa ukaaz matjara an-naasi fil jaahiliyya waxul majin na fi fi mu ne dhul majaaz ak ukaaz centre commercial la woon fu nit ñi foire la woon fu nit ñi doon daje fil jaahiliya mooy foire waaw foire foire pas centre commercial centre foo xam dañ ko tabax loolu mu mel noonu mais foire foo xam ne dañ ko xam nga léegi foire dañuy tabax ay foo xam comme ñu ne foire internationale de Dakar ab bërëb la même bu dee foire bi amul mu nga fa mii nag ci bitil ñoom ci ay ci ay bërëb yi xamoon la yoo xam ne jamono yu nekk fa la nit ñi di ñëw di daje yu yaatu mais bu ñu fa jógee boo fa doo fekk dara voilà <laughs> loolu la waaw day xaw a niroog li nga xam ne mooy marché yi hebdomadaire yi fii ci France yi ñuy def nga xam ne benn place publique la ñuy jël voilà mais samedi tous les samedis tous les mercredis wala tout jël ay fan yu mel noonu foofu day place marché la cinq heures du matin ba quatorze heures oto bu ñu fi fekk nga gaar dees na la tonne <laughs> waaw gars yi na la mais bi yóbbu la fourrière cent trente cinq euros rien que garde bi kese ak léegi PV yeeg yu nekk yeeg lu nekk nag dina la dal boo ko defee moom moom bala nga faa gaare di nga xoolaat bu baax panu bi fàttaliku hee mais suba la marché bi hee boo fi gaaree ba fanaan moom boo yeewu boo xëyee doo fekkoon <laughs> te di nga am problème kon comme yooyu rek nga xam ne après bu marché bi amee da ngay gis mu fees del waaye bu amul nga fekk ay oto yu ñu fa gaare wala yu mel noonu yu fee nag moom doon loon ay oto biti la woon <laughs> kon matjar la woon matjaru matjaran naasi fi nit ñi doon commerce fi jaahiliya fi jaahiliya falamma jaa al islam bi islam ñëwee ka annahum karihu zalika mel ni daal bëggatuñ lool mooy daal nekk daal di boole wax dëgg yàlla moom ak nekk fi di jaay di commerce même waa jaahiliya loolu lañ doon defaa ah. mooy dinañ dinañ dinañ def avant ñuy dugg ci aj avant huitième jour bi avant yawmu tarwiya nga xam ne ci lañuy duggee ci aj gi boobu moom dañ ko doon moytu quoi buñ commencé nag lañ ko doon moytu waaw léegi nag hmm, euh, surtout biñ ñëwee ci lislaam euh, nag ñu gën moytu affaire bi quoi parce que c'est lii da ngay waaru de est-ce loolu du am lu mu fell hein ci yéene ji quoi waaw waaw mooy ngay soxlaal ci jamonoy aj yi ci leneen loo xam ne bokkul ak la nga fa war a def ngay nekk di jaamu luy jaamu yàlla nga nekk fi di leneen quoi hmm? waaw waaw waaye loolu euh, am na nag luy gën a leeral kii euh, nu mu tudd ko ne waa jaahiliya ñoom dañ ko doon dañ ci doon commerce bon doon nañ ko dañuy commerce di commerce ba huitième jour bi ñu arrêté waaye après nañ commerce mais bi jullit ñu ñëwee nag. ñoom moo tax mu ne fa la maa jaal islam bi lislaam ñëwee nag jullit ñi bon dañuy daan xanaa ñu nag ñee kay waruñoo bokk lu ñuy def te tamit commerce affaire bon c'est pas ibada max ba max quoi <laughs> du jaamu yàlla exclusivement boo ko ci yéenewul du moo te loolu instant bi dañoo ñëw ngir aj quoi moo tax al imam al hafiz na xajar mu ne rahimahullah wa al hakim fi al mustadrak mu ne al imam al hakim solo na ci téerim al mustadrak ala sahihayn mu ne min tariq ata ci yoonu ata an ubayd ibn umayr an ibn abbas ci beneen yoon buñ jële ci ibn abbas mu ne inna an-nas fi awwal al-hajj kanu yatabay'una bi minan wa arafa wa suuq al-majaz wa mawasim al-hajj fa xaafu al-bay'a wa hum hurum fa anzala allahu ta'ala laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasim al-hajj mu ne nit ñi ci njàlbéen aj gi dañ doon jaay Mina ak Arafat foofu yëpp ak suuqudul magaas yi nekk côté goog dañ fa doon jaay malgré ñu ngi ci aj gi ak période aj gi yaaw waaw jamonoy aj gi dañ doon dañ doon commerce di di di aj di commerce waaye nag mooy lii mooy le beneen bee koy leeral bi l'islam ñëwee nag mooy bi fa xaaful bay'a wa hum hurum léegi nag ñëwee ñu ragal daal nekk fi di jaay di yaxantu fekk ñoom armal nañu nekk ci jaamu yàlla ji ne boroom bi labbayk allahumma labbayk wuyu si boroom bi ngir aj ba pare ñëw di fi nekk di jaay di def stand yeeg di wër ci kii di jënd ko jaay ñii di jaay ñii di waaye yooyu moom est que du lu garaaw borom bi daal di wàcce laysa alaykum junah amu ngeen benn problème an tabtahu fadlan min rabbikum bu ngeen sàkku ngëneel gi nga xam ne moom ngeen di am ci yaxantu bi te tukkee seen borom fii mawaasimil hajj noonu la ko imaam Nabaas moo di ci boole fii mawaasimil hajj ah <laughs> hajj waaw. moo tax mu ne qaala fa eh, ah, na ma nee na Ibn Abbaas da ko doon jàng ci téereem alquraanam moom da ko doon da ci doon boole li waaye riwaaye yooyu du loo xam ne yow tey da ngay ñëw naan danga koy jàng loolu lu wér la ba ci Ibn Abbas mais loolu ay riwaayaat shazza la yoo xam ne mooy yu beru la yoo xam ne loolu alquran du saxe ci loolu alquran li muy saxe mooy mutawaatir loo xam ne mbooloo mu bari ñoo ko jële ci mbooloo mu bari ñu jële ko ci mbooloo mu bari ba ci yeneen saa sala mu leer ni lii moom noonu la waaye lii Ibn Abbas balaa buloon na ci moom waaye loolu manoo ñëw tey di julli na laysa alaykum junahun junahun an tabtaghu min rabbikum fi mawasimil hajj loolu amoo ci droit <laughs> non <laughs> di tafsir dina leeral nag aaya bi ñu xam lim doon wax exactement surtout yi leeral yenn ni mais du loo xamante ne nii da ngay ñëw di ko kii ah di ko jànge noonu moo imaam al mu ne ah, Euh, wali abi daawud mu ne imaam abu daawud wax naa la solo ko ishaq ibn rahawayh ak ishaq ibn rahawayh ci yoonu mujaahid mu jël ko moom ci ibn abbaas radiyallahu anil jamii mu ne kaanu laa yattajiruuna bi mina fa amaru bi tijaara idaa faadu min min arafaat mu ne ñoom doonuñu woon euh, yaxantu mina ñu digal leen ne leen man ngeen euh, tijaara man ngeen a yaxantu waaw bu ngeen jógee arafaat man ngeen ko mu jàng aaya bi mu ne wa axrajahu ishaq fi musnadihi ishaq ibn rahowi soloo na ko ci musnadam min hada alwaj bi la kaanu yamna'una albay'a wa tijara fi ayami almawsim yaquluna innaha ayamu dhikr fa nazalat foofu mu ne ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne nit ñi dañ doon tere nit ñi di jënd ko jaay di yaxantu ci euh, période aj gi jamono ji nga xam ne ci aj lañ nekk ba pare doon wax ne innaha innaha ayamu dhikrin dëgg-dëgg fan yi fanu tudd yàlla la fàttaliku yàlla ci jaamu yàlla yiñ koy defal di ko sikkar di ko nangam ak yooyu ak yim ñu digal ñu def ko lool daal mooy ay bésam looloo fi xaj leneen xaju suñu boroom nag wàcce lii voilà mu ne walahu min wajhin aaxar mooy Ishaq ibn Rahawayh ci beneen wàll an Mujaahid an Ibn Abbaas ba léegi Mujaahid jëla ko ci Ibn Abbaas radiyallahu anhu mu ne kaanu yakrahuuna an yadxulu fii hajjihim an yudxilu fii hajjihim tijaarata hatta nazalat mu ne ñoom dañ doon bañ dugal seen aj di aj di jëndaale wala di jaayaale commerçant bu dem aj waaw waaye yoraale marchandise diisam di jaay loolu dañ ko doon bañ quoi ba borom bi nag wàcce lii ne lii moom mooy dara newu ci hmm? waaw loolu moom dara dara dara newu ci waaw kon nag eh, eh, mu ngi noonu quoi léegi. Euh, léegi nag ñu ñëw kon hadis bi ñii la ko ci gàttal euh, taxriij bi ak ñi nga xam ne kon li ko waral mooy nit ñi dañ doon bañ a jàpp ne lii day fell seenu yéene voilà ay ñëw fii di aj ñii pare nekkaale di jënd di waaye saay sa or bi loo koy jaaye waaye wàññi ko waaye ah, ah waaw sa gëléem gi waaw nangam ak nangam yooyu dañu jàppoon na yooyu yooyu da ngay waaru quoi borom bi nag xamal ni loolu dara waaw loolu amul benn problème amul benn ngaañ waaw amul benn ngaañ <laughs> amul benn ngaañ la amul kon nag mu ngi noonu quoi léegi kon ginnaaw bi ñu gisee taxriij bi noonu wala ñuy ñëw ci eh, wala wala wala ñu njëkke loolu waaw al imaam al xaafiz rahimahullah mooy marché yi foire yi la la ñoon hmm? imaam al xaafiz mu ne Ukaaz waxoon nañ ni mu ko doon daptoo léegi këne ah, yii nii Ukaaz majin na zul majaalis gisoon nañ leen ci siira bi <laughs> waaw ah, matjaru naasi fil jaahiliya mu ne ay makaanu tijaarati mooy bërëb yi nga xam ne ci lañ doon commercer foire ah mu ne wa fii riwaayati Ibnu Uyayna gis nañ ko sànq aswaaqan ay ay suuq la ñu woon ay fu ñuy daja doon yaxantu doon jënd ko jaay ci jaahiliya mu ne fa amma zul majaaz mu ne Kanta léegi nag mu lay ñëw par benn nag fan lañ féete mu ne fa amma zul majaaz fa zakara al-Faakihi min tariiq Ibn Ishaaq annahaa kaanat bi naahiyati Arafa ilaa jaanibihi ilaa jaanibiha mu ne imaam al-Faaki de tudd na tudd na rahi alhamdulillah rahimahullah jële ci yoonu ibnu Isaaq Muhammad ibnu Isaaq kene ci yoonu moom mu jële mu ne moom ibnu Isaaq kene daa nekkoon ab ab foire la woon boo xam ne ci wàllu Arafat la nekkoon ci wetu Arafat voilà mu ne euh, am na ñeneen yoo xam ne ci al-Kalbi kene loolu ci Arafat quelque distance rek la ne woon Arafat Ah, am al-Kirmaani mu ne Kanta al-Kirmaani moom foofu nee na bi muy sara nee na eh, eh, kene Mina la nekkoon imaam al-Haafiz nag dana walaysa bi shay waaw mu ne loolu moom nekkuloon Mina quoi loolu moom du dara ndax li imaam at-Tabari soloo jële ci Mujaahid annahum kaanu laa yabi'uuna wala yabta'uuna fil jaahiliyya bi Arafa wala Mina mu ne ndax loolu nga xam ne ci la ne ñoom doonuñu woon jënd doonuñu woon jaay ci jaahiliyya fi nga xam ne doo Arafat waaye du Mina mu ne waaye laakin waaye nag sa yaati an taxriji alxaakimi xilaafa dalik na ñëw ci imaam alxaakim moom soloo loo xam ne lu wuteeg loolu la que ne si waaye ñu doon jaay foofu nga naan lan kala lu tax ngeen ne ak Mina doo nañ jaay bañ jaay dañ fa doon jaay kay ah voilà <laughs> kon loolu mooy lan foofu mooy li jëm ci zul majaaz am daal li gën a kii mooy côté Arafat googu la ne woon insha mu ne wa amma Ukaz mu ne kanta Ukaz fa an ibni Isaaq jële ci ibni Isaaq ba léegi annaha rahimahullah fi ma bayna Nakhla wa Taif ila ila baladin yuqaalu lahu al-Futq voilà mu ne moom Ukaaz euh, nag fi mu ne woon mooy diggante Nakhla mooy fa Yonent sallallahu alayhi wa sallam ba mu jógee Taif fa ko xam ne fa la ko jinne yi kii woon ñëwaloon iz sarafnaa ilayka naf wa iz sarafnaa ilayka nafaran minal jinni yastami'uuna al-Qur'aan ci waxu ibni Isaaq mooy boobu nga xam ne ba mu ñëwee jinne yi daal di doon déglu alxuraan am jam doon jàng fekk mu jóge phase bi ñu doon wax voilà euh, léegi euh, euh, ba ko waa nangul mu ne kon diggante Naxla la ci yoonu Taayif bi ak Makka wal Taayif ak Taayif la ilaa baladin foofu diggante boobu jëm ci dëkk boo xam ne dañ naa dal futq voilà waaw mu ne foofu la Kanta mu ne waan Ibn al-Kalbi boo Kanta imaam Ibn al-Kalbi moom bokkul al-Kalbi de doom ji la doom ji moom dëgër na baay ji mooy Matruk voilà annaha kaanat waraa qarn al bi marhalatin ala tariq Sanaa mu ne boobu nag moom dane euh, moom euh, Ibn al-Kalbi dane fi mu féete woon moom Ukaad ca gannaaw qarnul manaazil foofu xam nga <laughs> mooy gis nga leen saa salaam mooy yoonu Taayif bi noonu la rek sorewul ak euh, Naxla waaw mooy yeneen tubaab yi sax sax ba mu jógee foofu ba ko gaa yi ba mu jëlee njàqareem gi fële ca Taayif foofu la euh, afaaqa fi ci ci qarnul manazil ci la ci la ci la ci la euh, ko xalaat yu bari yooyu daal di dàqoo ci moom après ci la ko Seydina Jibril alayhi salaam daal di nuyoo ne ko. nuyul kii kii mooy malakul jibaal mooy malaaka mi borom bi jox affaire montagne yaa ngi fàttaliku lool mu nuyu ko ne sa borom dégg na li la say ñoñ daldi delloo waaw moo ma digal nag yow laay déglu boo bëggee ma jël ñaari axsabay nii ñaari montagne bu mag yi daal di leen koy fëgg ñoom ñëpp alak yeneen saa saam ne ko laa yaa malakal jibaal waaw kay foofu la woon ca qarnul manazil aw qarnu saali bi miqaatun li najdihim <laughs> voilà mooy miqaat boobu nga xam ne bokk na ci miqaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def Zul Hulayfa euh, al Juhfa Qarnul Manazil ak ñi nga xamante ne mooy waa Yalamlam ak li nga xam ne Zaatu Irq euh, euh, yooyu est-ce que moom la wala Seydina Omar bu mujj bi loolu taxawoon nañ ci kon am ñu ne ñoom moom moom Ibnul Kalbi mu ne côté boobu la ca gannaaw Qarnul Manazil foofule la waaw ca yoonu sanaa ba waaw eh, mu ne wa kaanat li qays wa saqif waa qays ak waa saqif nga mooy soriwul foofu taif la ci yoonu taif bi ñoom ñoo ko moomoon ak waa saqif ak waa qays mu ne lool kon moo jëm ci lan ukaaz wa amma majinna kanta majinna nag mu ne fa an ibn ishaq ba léegi imam ibn ishaq rahimahullah mu ne annaha kene moom daa ne woon kaanat bi marri dhahran ila jabalin yuqaalu lahu al asghar mu ne ca marru Zahraan benn bërëb la bu nekk foofu sorwul Makka yenn sor yi kii kii boo xamante ne montagne boo xamante ne jëm ci montagne ba nga xam ne moom la ñuy wax al asghar voilà mooy asghar mooy lu gën tuuti noonu la montagne yi tuddoon hein waaw kon nag mu ngi noonu quoi euh, wallahu taala alam nag euh, euh, lu fi gën dëgër ci yëpp Eh, mu ngi noonu imaam al imaam al xaafiz mu ne qaala al faakihi mu ne imaam al faakihi nee na rahimahullah walam tazal dañul haadihi al aswaaq suuq yi foire yi qaa'imatun fil islam hatta bi islam ñëwee ñetti foire yu mag yi dañoo dañu continuer di am muy Ukaz Zul Majaz ak Madina ila an kaana awwalu ma turika bi njàlbéen bi nga xam ne ci lañ leen bàyyi minha suuqu Ukaaz Ukaaz lañ njëkk a bàyyi fii zamanil xawaarij yi ci jamonoy xawaari ji nga xam ne ñoo génn topp dissidents yi sanata tis'in wa ishrina wa mi'a muy l'an cent vingt neuf ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam ci lañu bàyyee Ukaaz amatul mu fay moom lañ njëkk bàyyi wa aaxiru ma turika minha suuqu xubaasa xubaasa beneen la boo xamante ne imaam alxaafis mu ko doon tudd ne nag li tax boolewuñ ko ci parce que moom nekkul woon mawsim quoi doonu loo am ci mawsim yi moom moo tax ci mawsimul xaj rajab la doon am waaw moo tax mu ne xam naa looloo tax euh, am ñu ne looloo tax boolewuñu ko waaw bi ñu koy tudd moom xubaasa mi kenn tudd ko ci waaw nga xamante ne nii euh, moom am marché la woon nga xamante ne nii euh, diggante Makka ak Yaman nga xam ne mais nag sauf que comme que doonu loon am ci mawsimul hajj yi mooy période aj yi moom ca rajab la doon am moo tax tudd ñu ko mu ne moom lañ nag imaawal faaki nee na boobu nag lañ ci mujjee bàyyi waaw moom lañ mujjee ba wa aaxiru ma turuka min suuq Hubaasha fi zamani Daawuud ibn Iisa ibn Muusaa al-Abbaasi fi sanati sab'in wa mu ne biñ bëgg mujjee bàyyi mooy bii nga xamante ne Hubaasha nga xam ne ci yo euh, jamonoy Daawud ibn Isa di doomi Muusa al-Abbaas ci l'empire abbasside bi léegi mu ne année bi nga xamante ni mooy euh, cent euh, quatre-vingt-dix-sept ci lañ ko jëkk a bàyyi ginnaaw ga moom lañ mujjee bàyyi ci foire yooyu jamono yi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw waaw mu ne nag summa ginnaaw gi asnada mu ne al-Faaki après bu daal di solo an Ibn kalbi waaw ab càllalem ba ibnul kalbi anna kullu sharifin kaana innama yahduru suuqa baladi illa suuqa ukaan mu ne nag kilifa bu nekk ci kilifaay arab yi te gox ya nga ne woon nga fa nekk kilifa